خير دين auzu billah min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala wa ala alihi wa sant yàlla jul sayidina muhammad sallallahu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balwaaq di leen balaax fas yéene dikkaat ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xooxul iman moo koy ànd ak yéen bi koor weeru koor gi tàmbulee ba tey jii di fukkeelu fan bi ak ñett ni leen ko waxe woon ñu fas yéene ci ànd ak suñu mbokk tey bi sëriñ Abdoulaye Fall li koo xam ne ci wàll gi rekk la yëngatu muy jàng ak jàngale mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo muy jumtukaayu xarala yu bees yi ak jeexital gi nga xamante ne am na ko ci wàllu yar di loo xamante ne lu am solo la ndax kenn ku nekk xam na ne xale moom mooy nekk mag te xale la war a jiitu ci mu mooy ab yar yar boobee nag lépp loo xamante ne lu mën a jeexital la ja warees na koo xam xam ba xam jeexital ba def ndax jeexital bu am njëriñ la wala bu amul njariñ la bu dee bu am njëriñ ñu xiir ko bu dee bu njëriñ ñu moytu ko kon loolu nekk tomb boo xamante ne tomb bu am solo la kon ngir njëkkanteeg waxtu wi rek wala ko bala ñu koy jox kaddu gi dañuy fàttali rek aslëf ci ay jaar-jaaram mu tàmbulee njàngum alxuraanul karim ci loxol waajuram fële ci njaareem ginnaaw bi mu jàngi alxuraan ba noppi ci la dem ci institut Al bi nekk ndaam daara si Mourtala Mbacké jooju noonu foofee la amee ash-shahada al ibtidaiyya wal i'dadiyya muy certificat d'études primaires ak BFM bi mu nekkee foofu tamit di jàng ci daara yi Al jooju noonu mi ngi ko boole woon ak di fréquenter boroom xam-xam yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci biir tuuba di ñu ràññiku ñoo xamante ne ñoo ñu xamoon lañ jàngu leen majalis mu jaar ci loxo yi ñu bari bari ñu mën cee tudd Serigne Moustapha Mbaye Longoor bi mu fi jógee la dem fële ci Thiès ci institut Al Azhar boobu noonu ba tey continuer am jàng foofu rek ba am fa ash-shahada te mooy baccalauréat ginnaaw bi la ko yàlla baaxee mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom lañu tànn ñu war a jàngale ci école yi nga xamante ne moom la gouvernement bi saytu ci atum 1995 waaye nag mu boole ko ak di jàng ci benn faculté bu am bi nekk ndakaaru euh, ba am foofu ci la amee licence am ginnaaw bi mu génnee ci daara ji nga xamante ni ci lañuy tàggate jàngalekat yi ci lañ ko affecté fële ci Fatick mu muy jàngale foofu noonu. Euh, ci biir ci biir njàngale moomu ci la ko yàlla baaxee mu bokk ci ñi nga xamante ne tànn nañ leen ñuy war a nekk ñuy saytu njàngaleem arab yi arab mi ci daar yi nga xamante ne mooy daar yu suñu mu nekk inspecteur de l'enseignement en langue arabe bi mu génnee ci formation ba noppi lañ ko affecté fii ci Kébémer mu def fii ay at ñu jëlee ko fii affecté waat ko fële ca Mbour waaye foofu tamit mu def fa ayaat ñu jëlee ko fa affecté ko ci jam ñaajo ba tey mu nekk inspecteur de l'enseignement à foofu noonu ci jam ñaajo mu ànd nag ak suñu mbokk moo xam ne du ñu ko présenté ci jataay bi ndax njëkku fee ñëw tey bokk na ko ak ñun ay yoon yoon muy Abdou Salam Silla moom tamit di inspecteur de l'enseignement à langue arabe di koo xamante ne miin nañ ko ci jataay bii mu nekkoon fii ci Kébémer bi si Abdoulahi Fall mi nekkee inspecteur bi ñu ko fi jëlee yóbbu ko mooy ki nga xamante ne moo ko wutu foofu noonu waaye moom tamit ginnaaw bi jëlewaat ko fi yóbbu ko fële ci Sangalkam ba tey muy saytu rek njàngaleem arab mi ci daar yi nga xamante ne mooy daara yu suufee yi. kon ñoom ñaar incha allah ñoo war a seq waxtaan wi tey jii nii ni ma ko waxee léegi rek mu ñuy ñuy ñu ànd ak ñun ci tomb boo xam ne tomb bu am solo la mooy jumtukaayu xarala yu bees yi. ak jeexital gi nga xamante ne moom lay am ci yar bi nga xamante ne moom lañu yar xale yi muy muy loo xamante ne lu am solo la lu mat a bàyyi xel la kon nag ngir njëkkante waxtu rek dañu koy jox kaddu gi dañuy jox kaddu gi sëriñ Abdoulaye Fall ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéenee baaxe ñu fàttali rek ne suba incha allah sëriñ Sohay bu jóob moom la ñuy fas yéene dalal mu ànd ak ñun ci at-tamwil wal iqtisad adam yi mooy koom ak finance. ci wàllu àdduna bi incha allah loolu la fas yéenee ànd ak ñun xam naa ne ñu fàttali rek ne suñu demee ci àllarba ji incha allah tel talaata ji sëriñ Koso si la àndal ci sabilul wusul bu dee àllarba ji sëriñ Moustapha Guèye Badar moom lañu àndal ci daruratu tafin di sumulatu sumuliyatul fiqh bu dee alxames ñi ngi ànd ak sëriñ Mouhamad Kama Thiaw at tawassul baynal mujizin wal mani'in ajjuma sëriñ maam Thierno Mbacke mu sëriñ Bassirou Anta Niang al islam wal hurriya bu dee gaawu sëriñ Modou Diouf euh, ci acte 3 de la décentralisation bu dee dibéer sëriñ Moustapha Diop ci sëriñ Moustapha Diop médecin euh, ci al wiqayat al wiqayatu xayru bu dee altine ji sëriñ Mouhamadul Mortala Ndiogu ci al xitma fil muridiyya talaata sëriñ Amsatu Mbacke moom sëriñ Abdoulahad ci Hifsu Turas al Muridi kon incha allah loolu mooy programme semaine bii nga xamante ne moom lañ jublu xamaa ne incha allah danañ ci ñëwaat waxtu bi moo xaw xat kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Abdoulaye Fall ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas moom la ñu fas yéene baaxee tey yàlla na ko yàlla defal tawfiix te defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baaraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi tàmbale jotaay bi di yëkkati kàdduy nuyoo ak ziyaara ci kilifa dëkk bi mooy alxalifa sëriñ Abbas Mbakke di ko ñaanal suñ borom yàlla na ko fi yàggal te eggaleel ko ay naalam di nuyu mboolem njaboot gi di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñuy taxawee liggéey bu am solo bi ci weer wu tedd wi muy liggéey boo xam ne kenn nattablewut njariñam ci ku koy teewe ak ku koy déglu ak ku koy seetaan ci yenn média yi xëy na ñun yàlla day sog a dogal sax suñu bokk fi ci teew ko teewe ko waaye teewut nag lu jiitu li dañ ko daan topp ci télévision yi di xam li fi xew di ci itam jariñu nag di sant mbokk yi ci yéene ji ak sagal gi dama leen di sant ma ne ci yéene ji ak sagal gi yéene ji mooy lan chahru ramadanul mubarak ku ci taxawal liggéey bu mel nii boroom xam-xam yi ko mën a taxawee nañ bare nga seet benn ndongo bu ñàkk solo fexe ba mu bokk ci liggéey bi ngay liggéey donte ci wax yu néew la kooku yéene nga ko yiwu tey yéene nga ko yiwu ëllëg kon ñi ñu ci woo ñoo ngi leen di sant ci yéene jooju sagal gi nag mooy damay wax ne penc mii ñu nekk mooy pencum boroom daaru ku ñu fi woone la dañoo bëgg nga waxtaanal ci xam-xam loo gàtt-gàtt xel xam nga war ngaa xam ne dañ lay sagal rek loo gàtt-gàtt xel war ngaa xam ne dañ lay sagal waaye doo fa wax lu leen jaaxal penc la moo xam ne xam-xam moo ko sos moo koy dundal ci lay dox ba fii mu ñu nekk moo tax buñ ma waxloo ci tomb bi xawoon na ma amuk jaaxle waaye bi mu ñëwee ba toog sama jaaxle dafa xaw a dañ ndax dama toog jàkkaarloog sëñ Modou Mbacke ñu bokkoon daan day ca majlis ba ca tubaa te xamee wu fa lu mu xamul ma xool ci sama càmmoñ ji sëñ Cheikhul Khadim sama ndejoor sëñ Moustapha ngi fi kon awma jafe-jafe ñu di ma laaj man ku ma laaj rek bu dee këyit yi dafa bari am na këyit woo xam ne dama koy jël joxe joxe ko ñu ma féete sama sama kanam yenn yi dama koy joxe ci sama càmmoñ yenn kon awma jafe-jafe lu ñuy laaj kum neex bu waxtaan wi jeexee lu la neex laajal ndax ñi ko war a tontu ñu ngi fi tomb bi ñuy waxtaane nag mooy xarala yu bees yi ak jeexiital bi nga xam ne mën na koo am ci yar xarala yu bees yi buñ ko waxee am nañ sox ñoo wax ne dañu wax naa baatu bees bi war mën nañ ko ciy jindi dañu wax ne nag xarala yi nga xam ne moo xew ak jeexital gi nga xam ne mën na koo jeexital ci yar buñ delloo gannaaw tuuti ñu xalaatoon bu njëkk bu njëkkoon nit da daan soxla dara woo gone mu ñëw mu ne ko waral aw fas demal ci sa kër baay diw ci dëkk sàngam nga ne ko bisub tey day bu delsee dama ci am am tudd mu war fas wi daw lu sori dem wax loolu ñibbisiwaat bu njëkk nit da daan nekk ci am réew soxla lool ay mbokkam namm leen bëgg a jokk ak ñoom bëgg leen a gis mu ta ko ticc day toog ba ci yàgg mu bind bataaxal ca nañ ko daan binde salaamualeykum maa ngi lay nuyu di la laaj sa jàmm ak sa jàmm yaram def ko ci aw kayit lem ko dem ca post ba fay ñaar fukki dërëm mu yàgg lool ci yoon wi ba egsi senegaal bu egsee benn jëmm jël ko di wër bu egsi këram joxe ko fa ah ñu ne ko lii de yaa ko moom ab leetar la bu ci jotee du tax problème bi réglé léeg-léeg mu jot ci ubbi ko gis ñu bind ko mbindum alxuraan moo xam ne dañ ko wolofa wolofal te dëkk bi ku mën a liir loolu amu fi mu war mu waru fas takkulub sareet ne dëkk sàngam day doomi diw sàngam bu ma fa demee moom mën naa liir bataaxal wolofal te kooko bu fa demee ba egg ko ñu wéet ci néeg ñoom ñaar ba koy liiral daanaka dana ci jël wax toog du tegal ndax da koy ijjee ko boole rek di ijjee ko boole di ijjee ko boole ba liiral ko bataaxal bi mu xam li ne ci biir xelam mën a dal mu de mu delluwaat fa mu jóge bu njëkkoon dangay ngay toog ci sa kër soxla kër yi la wër nga woo sa doom ne ko solal sa dàll demal ci dëkk bi kër gu ne nga dugg fa ne leen sama bàyyi nee na nàngam noonu la nit ñi daan jokkalante jamono nag di dox di dox di dox ba léegi loola nit ñi daan dox ci ay kilomètres ngir bëgg ko yëgal benn nit wala yëgal ko mbooloo mu bari ñu baal ma ci misaal bi may joxe na koy gis léegi sama benn mbokkum pël mu nekk ca dëkk bu ñuy wax gulaaji dëkk bu ñuy wax gulaaji nekk ci aw xuur yeew ay nagam toog ba ci yàgg am lu yooxu mu jël loxoom dugal ci poosam génne mu ñu di ko tudde portable mu bës bouton am ku ko ne allo mu ne ko foo nekk mu ne ko maa ngi fora fooraa ba nekk ca sikap mbaaw ca ndakaaru mu ne ko sama xabboon bi ma la doon wax de laa bëggoon ñu waxaale ko mu nga ca gulaa ji ci portable bu ndaw la toog nekk ci aw xur jàkkaarloo ki nagam beneen julo nekk ca fooraa di waxaale moom aw nag ñu waxaale ba juboo buñ juboo ba mu jënd ko bu njëkk dañ daan xool kan mooy dàq nag bi waaye da ko naa camion bi koy jëlsi de dana fi ñëw fan sàngam ab camion koy jëlsi léegi nga xam ne nag yi sax doxatuñ léegi amatuñ coonob dox dañ leen di dugal ci ay camion di leen yóbbu waaw soppiku gu mel noonu nag bu dee am ci loo xam ne bu yàggutoo rek da gis loolu amoon na ma ne bu yàggutoo rek nit da daan nekk ca bitim réew bëgg a sox soxla kenn ci ak njabootam mu woote téléphone ca dëkk ba nga xam ne fa la yaakaar ne téléphone am na fa bu fa wootee ne leen dama soxla diw sàngam ci sama waa kër kër ga nga xam ne fa la téléphone ba ne ñu jox aw nit aw fas ne ko war ko demal ci dëkk sàng wala leen diw nee na dañ dañ koo soxla kooku ñëw toog ci wetu téléphone bi di xaar toog ci wetu téléphone bi booba téléphone fixe la di xaar waxtu bi ba waxtu wi jot bu sonee mu jël téléphone bi mu wax ak moom li muy wax ak moom euh, diggante boobu xoolal loolu fi mu xew woon ak yëf yi fu mu toll tey tey dañoo toll ci jamono ji ñuy tuddee li ñuy tudde asru ash-shaasa as-sughra aw as mooy jamonooy petit écran mooy sa téléphone bii nga xam ne téléphone bu ndaw la tey ci ngay jokkoo képp ku la neex ci àdduna bi dangay toog ci sa digg lal ci xaaju guddi benn waay nekk ci États-Unis d'Amérique wala mu nekk ca beneen dëkk yi gën a sori ngeen di jokkoo di waxtaan ba mel ne yéen a ngi bokk benn lal bu ngeen toog jokkoo ga mën naa nekk ci ay kàddu mën naa nekk ci lu ñu tudde ar rasail qasira moo ay ay lettres yu ndaw nga di ko bind mu di la tontu mën naa nekk sax ci par vidéo nga xam ne da ngay wax ak moom mu di la dégg ba pare di la gis ngeen di gisante léegi bu njëkkoon danga daan laxas dem ci daara ji sori ngir dégg fa téere boo xam ne danga ko soxla woon mu jafe woon la nga dégg ne daara jooje diw sangam am na ko nga dem fa def fa ab diir di ko bind di ko copier ba mu mat nga waat léegi fi nga toog ci sa ci sa kawlal ngay wax ne man de téere sangam dama koo soxla téere sangam dama koo soxla nga jël machine bi inspecteur Abdou Salam connecté wu dugg ci benn sit gis fa téere ñu rangale ko nga télécharge ko indi ko. wala nga am beneen xeetu gëstu boo xam ne mu ngeen ko ko gëstu mu indi la téere boobu nga jël ko wàcce ko ci sa machine ngay toog léegi daan laxas bu njëkkoon daan laxas daara woo daara nga dem fa ngir wuti xam-xam léegi am na ñoo xam ne ci seen biir néeg lañuy toog di jàng ba am lijaasa yi gën a kawe ci seen biir néeg fi lañuy toog di jàkkaarloo ak université bi nga xam ne ca nga inscrire du bindu fa nga jàkkaarlook moom ñu ne la heure bi heure sangam ba heure sangam ñoo ngi war a jàngali nga yore emploi du temps bi lu la ci yitteel bu heure ba jotee nga connecté wu jàkkaarloo ñoom nga am possibilité sax di jàkkaarloog ki lay jàngal jàkkaarloog ñi nga bokkal classe boo amee loo bëgg a laaj nga mën koo laajte. boo ko laajtee fa mu nekk ci Amérique walla ci arabi saoudite wala ci Caire am na bouton boo xam ne bu ñu ko bësee day sone ñu yëg ne yaa ngi laaj ñu yëw na yaa ngaa bëgg a laaj ñu di la déglu nga toog ci sa diggub lal poser question laaj bi ngay laaj ñu tontu la nga mën cee jariñu ña nga bokkal classe te bokku leen fi ngeen nekk mën cee jariñu kon yëf yi foofu lañ toll kon il faut ñuy gam-gamle ñuy gam-gamle di nattale yëf yi fi mu toll woon démb ak fi mu toll tey kon buñ gisee nag différence bu mag boobu wuute gu mag googu nga xam ne moo ci am war nañoo xalaat ñun ñi nga xam ne suñ meccee dafa màcc jëm ci yar dafa màcc jëm ci yar waaw lii nga xam ne dafa xew malgré nag ak li ci nekk lépp ci ay njariñ lan la mën a jural ndaw ñi moo tax danañ euh, jéem a tënk ci waxtaan wi lenn ci ay jumtukaay yoo xam ne dafa xew ci jamono ji naam ñu ngi koy jëfandikoo jëfandikuwun woo xam ne amal nañu njariñ waaye nag lamboo na ay lor yoo xam ne kenn mënu koo nattable wala nga di ko sikki sàkka kon njariñ ya moom duñ ci taxaw dëgg-dëgg waaye suñu taxaw seetlu fi muy gën a jëm mooy ci tudd li nga xam ne mooy loraange yi nga xam ne moo ci mën a juddoo loraange yi nga xam ne moo ci mën a juddoo ndax nit yàlla daf ko bind mu nekk communicateur mu nekk koo xam ne mënula dem ak boppam rek faaw day jokkoo ak ñi muy dundal même cër yi nga xam ne sax moom la yàlla jox nit ngir mu mën koo jëfandikoo ngir mën a jokkoo ak yeneen mbokki nitam wala jokkoo mbindeefi yàlla yi cër yooyu bu demoon ba suñ borom xañ ko ko du tee dana wut ay pexe ay pexem yoo xam ne dana ko teg palaasub cër yooyu pour mën cee jokkook nit ñi comme nit mënta ñàkk faw muy jokkoo ak nit ñi te buy jokkook nit ñi jamono ja muy jokkook ñoom la xew ci jamono ja ci jumtukaay yi ñuy jokkoo moom rek la mën a jëfandikoo xam ngeen ne xel nangootul fii mu ne nit soxla Tuuba war faa doxi soxla ñibbisiwaat ci bis bi waru fas dem di ko lijjant ji di ñibbisiwaat faaw oto lay dugg kon jumtuwaay yooyu jamono ji nekk jumtuwaay ya xew ñin i mën koo jëfandikoo ngir di mën a communiquer wala ñuy déplacer wu da faji seen soxla faaw nit ñiy dund ci jamono ñu di ko jëfandikoo ak lu ci man di nekk ci lor xam ngeen ne nit ñi dañuy dugg ci oto ba ci yàgg yàlla tere oto ba nattu dab ko mu daanu ñii jóg ñii gaañu ñii seen yaram taq suuf ñooñu mel noonu buñ jógee ci oto lañ leen di dugalaat yóbbu leen oto bi leen def loolu oto bi nga xam ne moo leen def loolu ci oto bu mel noonu lañ leen di dugalaat yóbbu leen kon mënuñu ci mucc ndax buñ ca mënoon mucc ñu ne bu loolu xewee buñ duggatu ci oto kon nañ seet beneen jumtukaay buñ mën a jëfandikoo moo tax jokkaloo dafa mënta ñàkk ci diggante nit ñi mënta ñàkk ci diggante mbindeef yi ak ci anam guñ ko mën di defee buñ dellu woon ci alxuraan bari na ci lool ay textes yoo xam ne day ñëw di firndeel jokkaloo boobu nan la doon amee ak ci yan jumtuwaay la doon amee bu ñëwoon ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam danañ itam nan la ci doon amee yenent bi alayhi salatu wasalaam ci misaal keroog bi nga xamee ne aay bi wàcc na ci moom suñu borom wax ko ne ko wanzir ashirataka al ñi sës ci yow te di say mbokk waar leen nga delloo leen ci yàlla jottili leen li la suñ boroom jox yónni la ko dafa génn mu yéeg ci benn montagne bu ñuy tuddee Safa benn montagne bu ñuy tuddee Safa la yéeg xam ngeen ne Makka dafa nekk dëkku xur ak ay montagne montagne ba ba mu ci boo ci yéegee taxaw ñépp dañ lay gis boo ci yéegee taxaw ñépp dañ lay gis kon yéeg gi mu yéeg ci montagne bi da koo jëfandikoo comme outil comme jumtukaay boo xam ne da ko mën a jariñoo pour communication bi mu mën a def bëgg a def communication bu mën a jàll ba egg fi mën a jàll bi mu yéegee ci montagne bi ba xam ne fii mu toog fi mu ne kawe na mi ngi tiim dëkk bi bu yëkkatee kàddoom nit ñi dañu ko dégg te ku génn sa kër boo xoolee da nga ko sën ci la sag ci la sago woote ba mu wootee nit ñi de tekk di déglu mu daldi wax giir gi ñuy tudde bani fihr ak bani adi mu woo leen bi mu leen wooy ñu daw dajaloo wër ko mu ne leen dama leen di yëgal ne yàlla moo ma yónni ci yéen loolu moo nekkoon message bi communication boobu la bëggoon a joxe dama loon den yëgal ne yàlla moo ma yónni ci yéen jamono jooja jumtukaay bi yonent bi amoon pour mën a jàllale communication boobu ba mu egg ci ñim jëm jumtukaay boobu rek la amoon mooy yéeg génn ci bitti yéeg ci montagne bu kawe bu ñuy tudde Safa nga xam ne bu fa taxawee ñépp danañ ko gis bu waxee ñépp danañ ko dégg bu wootee daañu ko wuyu si mu taxaw fa woote ñu wuyu si ko mën naa am bu doon tey du ko jëfandikoo ma ne mën naa am bu doon ni tey la tey la bi'sa bi ak jumtuwaay yi daje nii mën naa am du jar yéeg ci kaw safa naka noonu bu ñuy xool suñu mag ñi ci seeni jokkoo booy xool toujours da ngay gis ne dañu daan jokkaloo di waxtaan di séq ay mbir waaye ñu ngi ko daan jaare ci wàllu bind ci wàllu bind kon ñaari jumtukaay yi nga xam ne moo gënoon a siiw jamono yooyu ci lislaam ñu di ko jëfandikoo mooy bind ak wax mooy bind ak wax ñu di la dégg li ngay wax nag di di ay ay ay ay parti séq ko mooy yow mi koy wax ak ki la ko wax ak li ngay wax ak ñi nga xam ne ci ñoom la wax ji jëm ak jumtukaay bi ngay jëfandikoo ba wax ji mën a egg fi mu jëm te wax nañ ne ñun suñu waxtaan dëgg-dëgg ci foofu la jëm mooy jumtukaay bi bu ñu xoolee jumtukaay yooyu dañuy yëg ne dafa am rapport bu dëgër boo xam ne da ko am ak yar ndax nit ki ñuy yar ci yii rek lañ ko yare ci jumtukaay yi jumtukaay yi ñuy bind mooy téere walla yi nga xam ne dañ koy waxe lu ñuy wax wala loo xam ne ci comportement lay doon dafa mel ni Cheikhul Xadim ci qasida gi muy tuddee jaalibatul maraqib mu mujjeel ga dana fay ñaan lu mel noonu ba muy wax na wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mutaali'in li wajhi rabbi wa bi kalaami wa bil ishaara ihdi muridan yatlubu inaara wa bi kitaabati ya rabbi suñ boroom yal na nga yar ci li may bind li may bind na nekku jumtukaay boo xam ne jumtukaayu yar la ci képp koo xam ne yaa ngi koy yër wa bi kalaamiya waaye samay wax itam maa ngi lay ñaan na nekku jumtukaay boo xam ne dafay nekk jumtukaay bu mën a defar nit bu koy yar wa bil ishaara wa bi kalaami wa bil ishaara ihdi muridan yatlubu al inaara murid bu bëgg a tege ci yoon wu leer naññ ñetti jumtukaay yi bu mu ci jëfandikoo rek yal na ci am lam lam ci bëgg ci wàllu yar mooy li may bind wala li may wax ni di ko dégg walla samay junj mooy ay ishaaraatam kon jumtukaay yi dafa am rapport bu dëgër ak yar boo xam ne mën nañu woo taqali ko jumtukaay yooyu nag yiñ ci bëgg lim bari na waaye danañ ci jukki ab lim bu tuuti bi ci njëkk danañ ci njëkk a tudd rajo danañ ci njëkku danañ ci bi ci teg danañ ci teg télévision danañ ci teg li ñu tuddee portable danañ ci teg li ñuy tuddee ordinateur moo xam muy ordinateur portable wala mu nekk ordinateur fixe danañ jeexale li ñuy tuddee internet jumtukaay yooyu incha allah ci lañ bëgg taxaw wax ci tuuti bi ci njëkk nga xam ne mooy rajo rajo defe naa fii ci Sénégal ñi ngi wax ne 1939 ci la rajo egsi Sénégal booba colon yi ñoo ko fi dugal booba Dakar moo nekkoon capitale Afrique occidentale française biñ demee ba août 1960 nga xam ne fédération Sénégal Mali bi tas na Sénégal am indépendance ci lañ jël rajo bi def ko rajo Sénégal tudde ko ko Sénégal moom ko ci la Sénégal moom rajo mooy 1960 waaye bu ñu jëlee li commencé 1960 ba 1993 benn rajo moo amoon Sénégal nga xam ne nit ñi Salim Toomé nalax daal rek lañu dégg Salim Toomam defe naa ñu bari xam nañ ko. nga xam ne booba sax daanañ ko dégg waaye ñi koy dégg xamuñu woon ne ak xasida la ngoo xam ne sëñ Tuubaa moo ko moo ko woy salimtu min al aada ñoo dañ naa ne salimtu min al aada am na ñoo xam ne nu ne lañ ko daan nu ne lañ ko daan wax waxe benn rajo nekk Sénégal nga xam ne danga daan ñëw ci benn dëkk dëkk ba la muy rëy rëy benn rajo fay ne léeg-léeg am na waxtu woo xam ne dañuy daj ci pénc mi kenn ku ne génn ñëw ñu wër a rajo bi di déglu si tàgge yi di déglu si ay tàgge biñ demee ba 1993 ci la beneen rajo bu bees bu ñu tuddee Sud FM ci lañ ko taxawal ginnaaw Sud FM nag ci la yeneen rajo yu judduwaat ndax 1900 ñaari at yi moo ci toppaat muy 1995 ci lañ taxawal Walfajiri mu tegaat ñaari at mille 1997 ci lañ ubbi euh, non non 95 ci lañ indi rajo Dunia 1997 ci lañ indi Walfajri nga xam ne ci xayma yu mujj yi mooy statistiques yu mujj yi wax nañ ne station rajo yi ci Sénégal fi mu ne toll na ci ñaar téeméer te loolu mooy xayma yu mujj yi waaye kenn ku ne xam na ne yokk na ci at yu mujj yi. am na yu ci yokku kon nga gis ne xoolal 1993 ba 1997 ñetti rajo moo fi am 2015 ñu ne la ñoo ngi ci ñaar téemi rajo yu teg loolu la muy ferti mooy nit ñi nañu daan jëfandikoo rajo bu njëkk nga xam ne benn rajo moo daan am ci dëkk wala genn kër bu commencé di wax ñépp wër ko yàlla bu leen yàlla nattu nag batterie yi jeex léeg lekk batterie yi jeex yëf yi yokk yëf yi ni mu avancé dafa doy waar de batterie yi da daan jeex ñu génn ko teg ko ci jant bi mu tàng bu tàngee ñu dugalaat ko ci buñ ko ci dugalaatee bu waxee tuuti du xur xur ñu génn waat ko ndax boobu am batterie yombiwul noonu. tey léegi sa portable ngay jël di déglu rajo nu mu la neexee sa portable ci ngay dégloo rajo léegi da ngay génn mille francs ñaar téeméeri dërëm boo ko yoree boo duggee ci marché bi am rajo 1000 francs am na marché yoo xam ne boo fa demee rajo 700 am na 700 boo joxee 700 am rajo kon li yomb na léegi. rajo moomu nag liñ ciy wax dañ koy boole ak li ñuy wax ci télévision ndax télévision da ko ëmbaale léegi bu ñëwee ci lu mel ni ki télévision fii mu ne xam ngeen ne 1963 ci jàppalante gu Sénégal jàppalante ak UNESCO ci la télévision egsi Sénégal ci lañ ko fi installé ba bi ñu demee ba ni 1965. ci la télévision njëkk a wax ci Sénégal génne ay image ñu di ko seetaan muy dox di dox bañ egsi ci 1972 ci la nag gën a yokkoo jëm kanam ndax booba gis nañ ne am na ay xew-xew bu mag bu doon am ñu di ko organiser ci réew mi te booba moom lañ doon tuddee les Jeux olympiques nga xam ne day yëngutu ci wàllu tàggat yaram te réew yu bari ñoo koy bokk dajaloo ci menum réew di ko fa def ñu gis ne kon Sénégal soxla na ñu jàppale ko ci wàllu télévision ba xew-xew bu mel nii bu fi amee yeneen réew yi nga xam ne dañ ci participer man koy seetaan ci lañ gën a dooleel nag télévision ci Sénégal nga xam ne booba écran bi écran noir lañ doon doon écran noir balaa la woon image yi du nekk couleur moom itam kiimaan gi amoon ci rajo it moo ci amoon rek booba daa nga ñëw ci benn quartier. boobu moom dëkk àll moom xalaatul di am télé kooku moom xalaatu ko dëkk mu àll moom booba su amee rajo ci lay jàpp télé kay ci wii li nga ko doon am te ki ko doon am moom kooku moom borom barke lay doon ci koñ bi bu ko amee nag waa koñ bi yépp xale yi bu heure bi lay commencer génne ko ci ëtt bi teg ay banc teg ay banc waa kor koñ bi koñ bi kenn ku ne damay seetaane télé kër diw <laughs> léegi lool man su ma neexee télé fii laa koy seetaane ci sama ci sama portable te loolu moo amoon bu njëkk nga daan ñi gis nit ku jóge quartier ak quartier jóge ci quartier bi dem ci beneen quartier bu sori di seetaani télé boobu ñu ngi ko doon tuddee ORTS mooy office radio télévision Sénégal moom kese kese kese moo amoon Sénégal bu ci télévision kon 1963 ba 2005 benn télé moo am Sénégal benn télé biñ demee nag ba 2005 ci la yeneen télévision privée yi commencé di feeñ ci biir Sénégal ba wax nañ ne léegi buñ koy xayma war naa toll ci fukki seen ak juróom-benn. yoo xam ne mënees na koo seetaan fi mu ne ci Sénégal waaye télé boobu nag kenn umpaliwul ne dafa am ay jeexiital yoo xam ne daf ko am ci wàllu wàllu yar tele ak rajo waaye dama ne li may wax ci tele dafay ëmbaale li ñuy wax ci rajo bokk na ci li mu mën a jeexital ci wàllu yar xam ngeen ne léegi ñun suñu kër yi ni muy tëddee ak jumtuwaay yi ni mu fi jàppandee nga xam ne léegi yëf yi dem na ba egg ci da ngay ñëw sax léegi ci kër nga gis bu njëkk benn tele moo daan am ci kër gi ñu di ko teg ci ëtt bi njaboot gi yépp di ko seetaan nga xam ne boroom kër gi mën na koo contrôler léegi dafa weesu foofu néeg bu nekk léegi day nga am télé léegi soxna yi kenn ku ne da ngay am télé ci sa biir néeg am beneen télé boo xam ne ci salle bi lay ne am beneen télé boo xam ne day ne ci ëtt bi nga xam ne day mel ni nit ki daal fu mu rek bu ko neexee mën naa seetaan. lu muy seetaan lan lay gis lu muy dégg kilifa yu bare lijjanti wuñ ko te xale bi bu toogee ci kanam télé bi di seetaan mu ngi jëfandikoo jumtuwaay yi gën a am solo nga xam ne ay jumtukaayu transmission la mooy toxal lépp lu muy war a xam wala lu mu war a xalaat wala nu mu war a dunde moo koy toxal ci bitti di ko transmettre jaare ko ci kano yooyu di ko eggale ci xolam ak xelam te mooy nopp bi li muy dégg bët bi li muy gis xel mi nga xam ne moom la koy xalaate te fekk na alxuraan àddu woon na bu yàgg nañu inna sama wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuaada kullun ulaika kaana anhu mas'ula benn bu ne ci yooyu kano yooyu benn bu ci nekk connaissance yi muy transmettre di ko yóbbu ci xel mi muy egg ci xol bi tey da jeexital nag maanaam xam-xam yooyu ak mbir yooyu muy jël day jeexital ci xolu xele bi waxuma sax xolu xele waaye magum jëmm sax day jeexital ci yow idil basiratu ka misla al basari tamnauha ka daratin an nazari ni ko sëñ bi waxe ci masalikul jinaan léegi nag ñuy bàyyi xel xele bi 24 heures sur 24 muy toog ci kanam ecran bi waxuñu li mu ko mën a jural ci wàllu wér yaram ci wàllu xel wàllu bët waaye li mu koy jural ci wàllu jikko lan la fay seetaan ay feuilleton ay film te xam nga ne ñun film yi ñuy seetaan ci télévision yi ñetti mbir moo koy composé mooy batalul film bi toujours finalité ba film bi su demee bay jeex la muy jeexe mooy lubb bi dëgg-dëgg mooy lan mooy ci mbëggeel rek lay waxtaane film bi ñi ko séq yépp ci wàllu mbëggeel lañuy lañuy la ñuy nekk te mbëggeel googu li koy dundal ci biir film bi mooy ñetti mbir musique fecc jaxasoo góor ak jigéen ak naan sàngara film yooyu seetaan faaw da nga ci gis yooyu danga ci gis ay ay ay jigéen ñu def peppum neen duñ muur seeni cër da ci gis ñuy ñu ñuy jëfandikoo aw ñàll da ci gis jaxasoo góor ak jigéen ci anam goo xam ne jekkul da ci gis yu baree baree bari loolu xale bi day toog di ko seetaan jamono bi muy seetaan bu fekkonte ne am na ku ne ci wet gi yor commande bi sax bu lu mel noonu xew mu mën koo toxal yóbbu ko feneen waaye moom rek moo fa ne kenn du ko ne déet kon loolu kenn umpulewul ne day yàq yaru xale bi nañu jël mbokk yi suñ suñu télé yi nga xam ne moo ne ci réew mi suñ télévision yi jël leen ko benn par benn ngeen xool seeni programme lan moo ci wuute ngeen jàngat ko lan nga mën a jariñu ci télévision bi te mënoo koo jariñu ci bële lan la boo ci génnee information yi ñuy joxe mooy xibaar yi ñuy joxe xibaar yi ñuy joxe ak lenn ci waxtaani diine yoo xam ne am na ay kilifay diine yu koy def boo ko ci génnee gëstuwaatal nga xool fan nga ne ci mën a gisal njariñ loo mën a teg sa baaraam li ci gën a yéeme weer wi nga xam ne ñun ci lañ nekk muy weeru yiw weeru alquran weeru jaamu yàlla weeru jéggulu toroxlu dell ci sa borom ci weer wi ci la ñuy gën a saboote diine ci la ñuy gën a saboote alquran ci la ñuy gën a saboote ab imaam ci la ñuy gën a saboote lislaam wàññi naa ci benn chaîne télévision ci fan yi benn chaîne télévision boo xam ne juróom benn épisode juróom benn euh, sketch juróom benn esket bu ñu xëyee bala ñoo ndog dana ko def yoo xam ne benn bokku ci ak moroom dolli ceeg ya mu yoroon nag amaa weeru koor wi ñëw juróom benn esket te esket yi ñu wane yépp boo ji xool mooy dañuy saboter weeru koor koo xam ne day woor dina buti dinaa nag walla muy làqutu di dem ci restaurant baak wala imam boo xam ne day woor ba pare génn di am ñu muy seeteeg loolu lañ ci wane te dañuy bàyyi suñ xale yi ñu toog ci kanam écran bi di ko seetaan sketch benn par benn ba mu jeex kon loolu war nañoo bàyyi xel bu baax a baax li muy def ci xale yi loolu lim ciy def mooy xale bi da dul amati fiiraange ci diineem nit ki na mu daan amee fiiraange ci diine boo gisee ñu wax ci diine lu lu lu lu jaaduwul wala ñu def ko ci mu metti la nga am yëg-yëg mu mel ne da nga am góomu xol loolu amatul yëg-yëg bi nga xam ne nit ki da ko waroon a am ci diineem média yi suñ jumtukaay yu bees yi dañ koy rey ci xolu nit ba dootu ko yëg ndax niñ ko koy wane di ko ko gaaral bis bu ne mu di ko xool di ko seetaan loolu mooy tax day dem ba du yëg ne lii daal lu metti la lu lu lu garaaw la xam nga wax naa la ne ci film yi lu ci ëpp yaramu neen la ñuy def fi mu ne ku taxawoon génn ci penc mi am jëmm ju def yaramu neen maanaam peppum neen taxaw ci sa kanam da ngay dummoo yu wan ko gannaaw wala nga tudd yàlla subhanallah te bu dee ci tele bi nit da koy def jàkkaaroo yow nga di ko seetaan nit da koy def jàkkaaroo yow di wax yow di ko def seetaan léegi lay sax ñu invité ak kilifa. ne ko face to face la ñuy def tey face to face mooy dañuy jàkkaarloo dañuy pelloo kenn ku ne dañuy jàkkaarloo kenn ku ne jàkkaarloo ak sa moroom kilifa gi gi ko koy defal boo xoolee li mu sol ci kaw ba ci suuf daanaka du lenn loo xam ne nit ku yiw war na ko mën a sol ba ñuy jàkkaarloo yow nit ku kilifa di jàkkaarloo yow di wax ak yow te noonu mu ko waxee noonu koy def face to face yooyu ma wax day jàkkaarloo yow ba daanaka daf lay xawalaal sax nag di waxtaan ak yow suñ doom yi di ko seetaan. muy rey ci ñoom yëg-yëgu diine bi nga xam ne moom lañ amoon yooyu ñuy seetaan itam am na ci film yoo xam ne du jëm ci mbëggeel waaye day jëm ci wàllu agression wàllu violence xeex rey xele bi di ko seetaan film kaboy film boo xam ne reyante la film boo xam ne fi mu commencé fi mu jeex lépp tour deret la xele bi di ko seetaan bu paree ci saase da ngay gis bu génnee ci mbedd mi bu dee ni karaté la dangay gis mu commencé yor bu taseeg moroom yor jël position ndax day bu ko seetaanee ba pare day jàpp ne léegi man mën naa karaté ndax mi ngi ko doon seetaan yëg-yëg boobu lay am bu dee film boo xam ne guerre la woon bu génnee day yor ab bant commencé di tiire ndax jàpp na ne léegi war naa mën a tiire loolu nag duñ ko fay daal ndax dañuy jàpp ne du dara ci xale bi waaye fekk na am na lu mu yàq ci moom bokk na ci yi nga xam ne dina ko def mooy xale bi day dem ba day am complexe ci li ñuy tudde Occident maanaam tubaab yi ak ni ñuy dunde ak seen mode de vie ak ni ñu organiser seen àdduna ñoom day am complexe ci ñoom ndax buy xool natt moom ñoom ni ñuy dunde ak moom ni muy dunde day jàpp ne ñii daal wax dëgg yàlla tolloowuñu ñun ñun dañ ñoo raw ñun lan moo tax mënuñoo tolloog ñii man lan moo tax sama papa mënta am lii lu tax kii lii mu am sama yaay mënu koo am lu tax kii ni muy waxtaanee ak doomam yi doomam yi dañuy dem sax ba seen papa day wax ñu xam ne lii seen papa wax du dëgg ñu ne ko pàpp lii nga wax du demewul noonu te seen papa du mer du leen wax dara ñun lu tax mënuñoo am loolu. loolu ay question yoo xam ne xale bu du la ko wax waaye da koy poser boppam mu nekk ci biiram te loolu bu amul mag mu ko ko régleel yar ko mooy tax muy dem ba ci yàgg nga gis suñu xale yi nekk ay nit ñoo xam ne ñu violent lañ. <laughs> ay agresseur ma ne Sénégal ñi fi nekk ay agresseur jóge wuñ bitim réew suñuy doom lañ ak suñuy jarbaat ak suñuy rak ñooy yaroo ci kër yi ba ci yàgg ñu génn ci mbedd mi nekk fi nekk ay agresseur agression boobu fu ñu ko jànge ci seen biir saal lañ ko jànge ci ngi toogoon ci seen biir saalu papa di jàng agression fa lañ ko doon jànge ba mokkal ko génn nag di ko appliquer ci biir mbedd mi loolu dafa jara bàyyi xel ci télé bi ci télé bi bokk na ci lim ñuy xañ mooy xale yi dañ leen a waroon a yar ci fonk waxtu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax ne sa doom bu amee juróom ñaari at na koy digal muy julli bu amee fukki at mu di ko sàggane ne la jaral nga jërub yar di ko natt ca cër ya léegi kenn du ko wax jullil kenn du ko wax dara ndax télévision bi lañ ko bàyyeel match lay am match match football ñu ne allahu akbar ci jàkka ja nit ñaa ngay julli taxawal nañ waxtu wa jamono ba ñuy sëlmal mu tombeek am na benn bii bu dugg salaamualeykum ci jàkka ji doo ko mën a dégg ndax genn yoox ngay dégg koo xam ne du xam fa mu commencé doo xam fu mu daaneele ñépp dañuy maasee ne du yooxu ndax benn bii boo xam ne benn joueur bu nekk ci Allemagne wala ca France moo ko dugal ñépp maasee di yooxandoo xam ngeen ne ci ci ci coupe ci coupe du monde ba jàlloon ca gannaaw man xamatuma ban année la daal xam na ay 2002 la defe naa. suñu réew mi demoon nañ ba toll ci fajar nit ñi dañuy jóg fajar heure yi ñu waroon a julli ji suba dañuy jóg taal seeni télé di di seetaan di seetaan football di yooxu ci fajar si <laughs> eggoon nañ foofu waaw réew moo xam ne mag ña foofu lañ toll ndax danañ aay xele yi di seetaan télé <laughs> ndax danañ ko aay kon ñun ni ñu libéré suñ doom yi ak jumtukaay boobu ñuy wax tele nga xam ne dafa mel ni mooy seen baay léegi mooy seen maam ma leen daan léebal mooy seen baay bi leen war a jox ay conseil mooy seen yaay ji leen mën a teg ci yoon nga xam ne moom dañoo jàpp ne école la al ummu madrasatun léegi ndey jooju mooy télé baay boobu mooy tele maam jooju daan léebal sëtam tey mooy télé loolu nag lu jara gëstuwaat la la càmbar ko te xoolaat li mën a jur ci suñ njaboot yi li mën a yàq ci seen yaram. mu amee ci télé bi noonu lay amee ci rajo ndax ndax naa leen rajo bu njëkk ni ngeen ko xamee woon benn rajo bu amoon ci dëkk moom la ñëpp daan déglu. léegi suñu xale yi dañuy déglu dañuy déglu télé dañuy déglu rajo ci seeni portable te li gën a yéeme ci rajo bi ak télé bi. mooy dañ ciy dem ba naw ci ay nit ñoo xam ne duñu ay modèle duñu royukaay am na koo xam ne xele boo xam ne kenn rek la jàpp ne mooy royukaayam ci àdduna te kooku am mbër la mbërum làmb beneen xele gis na benn fecckat na muy fecc jaaxal na ko ba mu yéem ko mu jël ko royukaay kii gis na ab footballeur mu neex ko mu dem ba mujj sax footballeur bi ni muy doxe ak yére yi muy sol moom lay jënd buy jënd danaa papa jëndal ma t-shirt sax li gën a yéeme léegi musique yi xew nga xam ne moom la ñuy déglu xeetu musique yi xew nga xam ne dañoo këf ñu bari ci xele yi ñu di leen tudd ay ay ay rappeur ay rappeur nga xam ne ñoom dañoo jàppe ne daanaka ay yonante lañ ndax ñoom euh, musique bi ñuy def musique bu sell la boo xam ne daanaka musique bu jaamu yàlla la noonu lañ ko gisee. nga xam ne dañu jàpp ne yow ñàkk koo déglu sax wóorul dañoo dem dañoo këf xelay ndaw ñu bari ñoo xam ne fi mu ne koo ci jël écouteur am <laughs> man xëy naa benn bis di liggéey benn élève taxaw ci sama wet yor écouteur mu ngi nii di taxaw di xaar kaar bi bëgg a dem comme xam naa ko ma ne ko abal ma ma déglu ma xëcc écouteur bi dugal ko muy mu di rappeur muy déglu rap te muy war a jàngi nga waroon a xam def ci sa ci sa sa sa sa portable nga mën a ci def leneen loo xam ne mën nga ko mën a déglu mu di la jariñ kon ndaw ñi dañoo jara wallu dañoo jara itam nag xettali ci côté boobu bokk na ci jumtukaay yi bokk na ci jumtukaay yi li ñuy tuddee téléphone portable dañuy wax ne téléphone portable téléphone jëmmi téléphone rek mu ngi feeñ Sénégal 1901 1901 ci la téléphone dugg Sénégal booba téléphone fixe moo am bu masaana sone fii waa dëkk bépp koy dégg ñu dem ba ci yàgg yëf yi avancé yokku ba téléphone li ñuy tuddee téléphone portable juddu téléphone portable mi ngi dugg Sénégal 1996 ci ñenn ñi lañ daté nee nañ ci la egsi Sénégal dem ba egg benn opérateur moo ko doon gérer jamono boobu ñu dem ba léegi trois opérateurs ñoo ko ñoo ko yore muy Orange Tigo Expresso fu la neex mën nga faa dem abone bu njëkk da nga doon xool abonement ni mu yombe woon waaye xoolal léegi ni ni mu jafe woon mais xoolal léegi ni mu yombe cent francs xele bi mën naa génn 500 francs am abonement téléphone xoolal ni mu jafe woon nga xam ne. ba muy soog a génn bu ko kenn masaana yor teg ko ci noppam di dox ci mbedd mi ñëpp dañ koy seetaan léegi réseau yi sama gars yi ñu bari xam nañ ko réseau yi boo fi demee télé set télévision mën naa sax portable 700 sax mën nga ko am wala 1000 francs réseau yi demal tubaa ci réseau yi loo fa yóbbu loo yóbbu lu mu tuuti toon boo ñibbi indaale téléphone loo fa yóbbu am téléphone mu nekk lu yéeme. fan yële dafa am benn kilifa ne ma man dama jaaxle mu ne ma ndax sama doom dama ko yóbbu woon daara jàng na alxuraan ba mokkal mu ñibbisi bi mu ñëwee ngir ma bëgg lu ko neex yaayam ne ma nañ ko jëndal téléphone ñu jëndal ko ko nee na waaye diir bu gàtt gis naa téléphone bi mi ngi ciy jëf mi ngi koy jëfandikoo ci jëfandikoo woo xam ne xam naa ne lii dëgganul baaxul ma nanguwaat ko ci moom nee na bi ma ko nangoo ci moom ba yaakaar na léegi yoratul téléphone nee na benn guddi laa def ndax nee na man damay toog ba ci guddi man moom nag bariwul ci way jur nee na naa toog ba guddi ma ubbi seen néeg di leen xool nee na benn guddi laa toog xaaju guddi ma ubbi néegam ñëw gis ñu muuru ci malaan mi nee na ma xëcc malaan mi gis ko mu yor téléphone bi teg ko ci noppam di di waxtaan xaaju guddi te te xale yu ñoom dañu am ay technique fi mën a ci wootente mën nañoo toog fii yor téléphone di waxtaan di wuyu téléphone te daanaka doo ko mën a doo doo ko mën a xam sax wala nga dégg ko bu dee ci technique yi ñuy woote li ñuy waxtaane di ci yónnente ay message bu leen neexee mën nañoo bind message boo xam ne mën nañ ko jox sëñ Abdou Salam Sylla mi mais du ko mën a lire du xam lan la bu ñu la doon wax ne la je suis maanaam dañuy jël ab J bi bind S def foofu huit es mooy jus bi mooy mooy wane ne je suis yu mel noonu dañ koy dañ koy jël def ko ay rumuus ay cax ay cax lañ koy def ba nga xam ne yow mën nañoo bind message bu gudd te bu ñu la ko joxee doo ko mën a liir ndax ci ay cax lañ koy bind. téléphone boobu itam dafa jar a rawatina nag fii mu egg léegi nga xam ne téléphone bu njëkk wuyu ak woote la doon jariñ waaye léegi da nga ciy wuyu di ci woote di ci bind ay bataaxel di ci déglu ay son di ci dugal ay image di ci seetaan télé di ci def lépp nag waaye li ci gën a yéeme mooy da nga ciy connecté wu ci ci sa portable kon ci sa téléphone portable yooyu yépp léegi da ci am moo tax ñu ne léegi ne nahnu fi ashri ashasa as-saghira mooy sone noonu kon dafa jar ñu jàngat ko xool bu baax li muy jeexital ci xele yi xam naa waxtu mi ngi ñuy dab ndax euh, waaye lu ci lu ci lu ci lu ci lu ci kii rek bu ñu ko joxee seen Abdou dana ko mattali waaw bokk na ci jeexital yi léegi bu njëkk way jur da daan mën a contrôler ay doomam ñan lay xamanteel ak ñu ma xamanteelut ñi muy àndal ak ñu ma bu bu gisee mu ànd ak koo xam ne warul ànd ak moom mu woo ko mu ñëw mu ne ko diw sàngam mii day na nga gàttal ànd ak moom bu ma gisati nga ànd ak moom de léegi ci téléphone bi ci lay wut ay xarit yu muy jokkoon xamanteeg ñoom di jëflanteeg ñoom te papa ji du yaay du ko yëg. ci téléphone bi mooy ndaw ñi foo leen fekk temps bi ñu waroon a def ci jàng temps bi ñu waroon a def ci réviser seen leçon yooyu léegi temps boobu ñi ngi koy def ci déglu ay musique musique boo xam ne kenn du ko dégg ñoom rek nee ko dégg ndax seen écouteur la ñuy jël teg ko ci seeni nopp dugal téléphone bi ci seen poos di dox di dem seen yoon doo xam ne sax ñi ngi déglu musique beneen bi ci des mooy sànq gi nga xam ne dañ koy sànq waxtu lu ñuy sànq waxtu da ngay toog waroon a réviser say leçon toog ba ci yàgg sa téléphone sonné messagerie bi sonné nga xool ko sa benn moroom yónnee la message ne la sawa nga bind ko ne ko oui ça nga toogaat bay xool bëgg a jàng mu ne la comment tu noo def nga ne ko euh, tout bien mi ngi def yépp lépp nga dox nga toog bëgg a jàngaat mu dóoraat la beneen nga dóor ko beneen ngeen continuer fan ngay jànge fooy jànge bu ko defee ñu naa jàngalekat yi ñoo jàngatul ñoom Abdou Salam mooy inspecteur yi encadré tuñ jàngalekat yi te fekk na xele yi ñoo jàngatul téléphone dafa dangereux euh, ñu baal ma dana nettali benn anecdote ci téléphone euh, dañu wax ne benn famille la benn famille xam nga xale yi da am ñoo xam ne dañuy toppandoo seeni woy jur li ñuy def léeg-léeg xale bi papis lañ koy wooye waaye daa baaxoo léeg-léeg bu ñu toogee di waxtaan day day day ñëw mel ni kuy julli di topp toppandoo mel ni day julli kabar julli benn bis ñu toog ci saal bi papa jeg yaay ji xale bi jóge fale ñëw kàbbar julli comme ni ni xale di jullee rek sëlmal ni xale di sëlmale bi mu jël ma de pare papa ji de ko doon ne ko ah ñaanal ñu defal ñaan ñaanal ñu xam nga ñoo ko wax ne ko ñaanal ñu boo yow itam boo jullee ba pare da ngay ñaan koy ñaanal ñu xale bi tàllal loxo yi dal ne Moodu mi nga xam ne mooy lekk sama ngato yi xam nga ñaanu xele yal na policiers yi ñëw ñu jàpp ko duma ko ñu tëj ko Moodu benn xele la boo xam ne su ko papaam mosoon jëndal ngato bu génnee ci mbedd mi da koy nangu mu ne yàlla na police yi ñëw jàpp ko tëj ko ñu reetaan ñaanu xele la ndeke xale bi daana jël portable papa ji di ko di ko xool daana tëdd guddi de mel ni luy nelaw te fekk na nelawul mu ne xale yu jigéen yi def yaramu neen ci sama portable papa bi yàlla na leen yàlla may yére mu ne papa ji yaay ji xool ko kenn waxul amin de mu continé ñaan bi mu ne xale bu góor bu yàq sama nelaw yi di bu guddee mu fi sama papa nekkul muy wootante ak sama yaar rek yàlla na téléphone bi yàqu ñaan nga ñaan nga fa la yem kenn waxul amin loolu li liñ ci bëgg a wax mooy way jur bu sàgganee te dafa am way jur yu sàggan yoo xam ne seeni téléphone lu ne cay ne te yàlla xam ne ne xarala gi xarala yu bees yi xele yu ndaw yi liñ ci xam ak liñ ci man mag ñi xaajuñu jege ba di ko man jegeñu wuñ ko sax nag amul dara lu leen ci ump kooku bi muy jël téléphone papa ji di ko xool papaam yëgutoon ne mi ngi koy xool papaam defoon na itam loolu image yooyu muy denc ci biir téléphone bu wéetee di ko seetaan yàppoon na ne moom rek moo koy gis doom yenoom néew ci te xale bu ndaw ci ak njabootam moo ko gis yaay ji itam kooku mu daan waxtaanal guddi te du borom këram jàppoon na ne bi muy wax ak moom doom ji nelaw na kenn déggu leen te doom ji mi ngi koy metti ba mu koy ñaanal yàlla na portable am yàqu kon yooyu dafa jara bàyyi xel mag ñi koy jëfandikoo di ko jëfandikoo nañ ko war a jëfandikoo waaye di sàmm xale itam ba nañ koy jëfandikoo ñu war koo jëfandikoo li ñuy tuddee ter téléphone li ñuy tuddee ordinateur fix ak ordinateur portable dama koy bàyyi ak ab sëñ Abdou xay na dana ci ñëw ma ma ma jeexeetale ci li ñuy tuddee internet ndax moom moo moo moo moo moo jël birale gi fii mu ne nii moo ko jël fii mu ne nii lépp loo xam ne nit da daan def ay effort ci lu baax pour man koo am ci lu baax mën naa toog fii mu toog ci néegam ci par internet mu jëfandikoo ko am ko ci lu baax xam ngeen ne ay nit a ngi tuub te seenu tuub sax mi ngi jaare ci internet ay nit a ngi ñoo xam ne ñi ngi tasaare ci internet ay bibliothèque islaamik ñi ngi ci def bépp xeetu jaamu yàlla waaye noonu la safaan bi amee nga xam ne ay nit a ngi ne ñoo xam ne lépp luy xeetu yàq ñi ngi koy yàq ci àdduna di ko jaarale ci par internet kon internet boobu dafa jar a bàyyi xel te internet booy xool damay wax ne ñun dafa jaadu ñuy jàngat léeg-léeg jàngat mooy yëf yi ni muy avancé ñuy bañ a xool rek ba mu weesu leneen xewaat ñu ne nangam de xew na leneen xew na léegi dañoo waroon xëy na ci déwén nag jàmm ñoom Cheikh Ahmad sëñ Kara bu ñuy programmer mën naa am ñu dem benn thème boo xam ne dañuy xool fii ak 10 ans nan lañ war a mën a xalaatee ba leneen xarala yu bees bu xewee nan lañ koy mën a mën a jëfandikoo ba liñ mën a séntu ne dana ko yàq suñu njaboot du ko mën a yàq lii nga xam ne moo xew fii mu ne nii bañ di ko waxtaanee fii ak fukki at ci kanam day yi fii ak fukki at ci kanam day xewee xam ngeen ne internet mi ngi ñëw Sénégal 1995 man bu yàggut rek bi ñuy jàng fii ci Touba bi internet di soog a ñëw boo masaane dem 28 am na fa benn bërëb boo xam ne dañ fa daan <laughs> connectoo nga xam ne ñun ñi mënta connecté moom amuñu luñ connecté dañu daan ñëw di seetaan di seetaan kuy connecté wu boobu heure bi 3000 francs ngay fay heure juróom benn téeméer ngay fay heure bu dee genn wàllu heure 30 minutes nga fay ñeenti téeméer te booba kii ñëw sax di connecté wu ne day connecté wu daanaka xamu ci lu bari da ko daan def pour bu génnee ñu naa diw sangam de doon na connecté wu démb waaw daanaka loolu rek moo ko ci dugaloon boo duggee toog ci machine bi di connecté wu ñu di la seetaan ordinateur bi mu soog a xew ñuy jàng nii am na fu ma nekkoon di fa jàngee li ñu tuddee saisi nii rek wóot fañ ko doon jànge benn ordinateur bu toll ne xandi lañ fa teg. xam ngeen ak xàndi moom lañ fi teg nga xam ne lu mat fanweeri nit wër ko kenn ku ne dangay ñëw ñu ne la toogal juróomi ñetti minutes boo toogee ñetti minutes ñu man la waaw boo bësee lii lii lay génne boo bësee lii ne la jógal keneen ñëw toog ñu ne noonu lañ lay jàngale ndax boobu bariwul léegi kër goo dem mu nga fa léegi xoolal foofa léegi heure mille xoolal boobu heure trois mille te boobu maa ci teg sama bët léegi heure 150 cent cinquante Dakar na nga heure cent cinquante demi heure genn wàllu heure cent franc moo tax élèves yeeg ñépp léegi foo dem cyber yi mag mënu faa dugg mag ñi sax xëy na soxlaatuñ ko ndax ñoom itam seen poste ñi ngi ci yor seen connexion ci seen poste mais li gën a yéeme ci ci loolu mooy lii écran bu tuuti bii bu ma neexee léegi ma jël ko connecté wu ni ma mën a dugge ci benn site boo xam ne site islamique la boo fa duggee dañ lay wax lépp lu jëm ci xadis yonent bi li wér ak la wérul wala nga dugg ci site bi fekk fa mboolem mazahib al fuqaha al fiqhiya li commencé ci malikiya hanbaliya shafiya wuutee fa am lépp nga mën koo télécharger noonu nga mën a jël fii léegi dugg ci benn site bind ñaari araf dugg ci benn site mu wan la ay jëmm yoo xam ne aw góor ak jigéen la ñoo xam dañuy def peppum neen nekk ci lu leen neex koo xam ne nag sa benn baaram bi ci ay secondes yu tuuti mën nga koo bës dugg ci ak mooy yàlla war ngaa bàyyi xel sa borom bi nga xam ne moo la tiim maa yalfaz min qawlin illa ladayhi raqibun atid fa man ya'mal mithqala darratin xayran yara wa man ya'mal mithqala darratin sharran yara loolu bu ko nit ki xalaatee dana tax moom loola du ca dugg waaye du seetaane tax ak njabootam ñu du ko jëfandikoo du ca dugg léegi suñu kër yi dem nañ ba dañuy xëcc connexion indi ko ci biir kër gi ngir gën a mën a yombal jokkoo gi ci wàllu téléphone ci Skype ak yeneen mbir yi nga xam ne moo xew mu nekk mbir mu yéeme ndax moom dafa nekk bunt boo xam ne boo ci xasee néeg boo xam ne boo ci du boo ci bëggee dugg bunt bu la neex ngay jaare dafa bari ay bunt am na bunt bu ñuy tuddee Facebook Facebook am na nit ki mën na faa jaare di connecté wu di dugg ci internet di fa wax lu ko neex ak di ko séq ñam ko séqal am na lu ñuy tudde ba am na bunt bu ñuy tudde Skype am na bunt bu ñuy tudde Twitter am na bunt bu ñuy tudde WhatsApp nga xam ne ay groupe lañ ciy créer di ci jokkoo mu nekk ay application yu doy waar yoo xam ne léegi ci jamono ji ñuy wax ak yéen am na ay groupe yoo xam ne dañuy yàq ay yàqkati nit yoo xam ne dañuy créer ay groupe ci bunt yii ma lay waxal groupe yoo xam ne sax boo ca bëggee bokk dafa am nooy présenté woo pour bokk ci danaa la fii kat bokk na ci charte bi njëkk pour nga bokk ci suñ group bala nga ci yón bala nga ci mën a bokk di participer da ngay fotowu mais booy fotowu dara du la wër boo fotowoo ba pare na nga jël sa photo boobu yónnee ñu ko groupe yooyu am na am na groupe yoo xam dañoo tudde seen bopp abadatu shaytaan abadatu shaytaan ñun ñooy jaamukati seytaane lii ma la wax bul defee ne Europe lay xewe Sénégal gi ay nit a ngi fi ñu fiy dugg dund di bokk ci groupe yooyu du du lu xew ci tubaab yi de li may wax ni man waxuma lu xew Europe luy xew Sénégal laay wax luy xew Sénégal am na groupe yoo xam ne groupe nangu sa jëkkër groupe nangu jabaru jaambur am na am na da ngay toog nit nit day noog jabaram ba defu ko waxu ko ba ci yaa nga mu xëy créyal ko dootu dootul amag moom jàmm ñu naa dafa ami rab ak dañ ko liggéey kenn liggéeyu ko daa bokk ci groupe rek liggéeyu ko yooyu nag dafa jara bàyyi xel ñuy xool suñ doom yi ndax groupe yooyu ñu ngi ci bokk am na lu ñu tuddee YouTube YouTube da ngay dem fekk ci mën cee dugg di ci jël télécharger ay son di ci télécharger ay photo di ci télécharger ay vidéo yoo xam ne maara day taali yoo xam ne kenn mënula la koo xibaar walla ñu dala ko nettali te ay application la xam ne day nekk ci suñ télé ci ci suñ ci suñ portable yi buñ la koy jaay sax ñi la koy jaay dañ ko ciy boolewaale application yi yow boo ko jëndee doo defara lu mooy da nga koy activer rek boo ko activer mu commencé dox léegi nag sa doom te léegi ñun way juré ñi am na ci ñoo xam ne sax dañuy tiitaroo jëndal seen doom téléphone yi nga xam ne moo gën a xarala xele bi yor ko di ko foye te xamuñ lan la ko jox donte xam nañ ne wax naa leen waxuñu ci côté positif bi ndax xam nañ ne télé man ci sama portable bi may ñëw tey ci laa jàng sama waxaf am na koo xam ne mi ngi ci def leen geneen jaamu yàlla waaye nag mi ngi def ay dégâts ci dëkk bi itam nag mi ngi ci mi ngi def ay dégâts mooy mooy mooy mooy ci connexion bi am na imo rawatina nga xam ne léegi day xew li ñuy tudd ay tablette ak yeneen xeeti téléphones yi nga xam ne dafa nekk ay téléphones yu sophistiqués yu xarala yoo xam ne lu ne la ci nit mën a def mboolem lu ñuy def ci machine machine yu mag yi mbooleem lu ñu ci def téléphone yooyu télé téléphones yooyu ko cee mën a def kon loolu lépp ay mbir la yoo xam ne day yàq pas-pasu xele bi day yàq ay jikkoom dana yàq itam am xelam dana tax ba muy askano foo xam ne waru fa woon a askanoo li olof yi da wax naa guy dana jurub xatax guy day ndek dana jurub xatax mooy nit dana bokk fu baax yaayam baax baayam baax léegi ci jamono ji mu mal nekk su doon noonu te ñu ay way juróom teguñu ko ko yii xew rek moo ko teg waaye itam nag ci wàllu yar internet dem na ba tax way jur yu bari talatuñ seeni doom xëy na foofu laay jeexe la ndax waxtu wi euh, dafa mel ni jot na talatuñ seeni doom xam ngeen ne léegi am na ci ay jigéen ñoo xam ne dañoo jóg ci internet tudde seen bopp aramilul internet aramilul internet mooy mooy jëtul ñoom daal dañu mel ne ay jigéen ñoo xam ne jëtuñu internet seen i jëkkër faatu nañ seen i jëkkër a ngi dund mais ne nañ seen i dafa mel ni na dundatun ñoom ay aramil lañ am xale yoo xam ne dañoo tudde seen bopp ay taamul internet am góor ñoo xam ne dañoo tudde seen bopp azwaajul internet ndax lan xam nga góor goo xam ne day yendu ci àll ba bu nee cëpp këram waroon a am jotu toog waxtaan ak njabootam kenn mu laaj la fo ci loo yendu ak ci loo nekk waaye bu nee cëpp sëñ Abdou Salaam mi mu baal ma mu nga mu nga ca machine ba commencé na connecté wu mi ngi ci groupe yi kii yónnee na ko message yi mi ngi tontu kële kii wax ko lii mu tontu la kii léegi wax. léeg-léeg waxuma la sax mais groupe yi nga xam ne sax dañ ciy jàngale diine léeg-léeg boo amul fulla daa daanaka dootoo jàng alxuraan dootoo dootoo xool dara ndax dañ la ci yónnee benn benn te dama wax ne groupe yi ñuy jàngalee diine sax liñ la ci wax ñi masa masale yi ñu ci wax boo delloo ci téere mi nga fa nga nga liiroon ab téere moo gën ngay ngay ngay jël sa temps di liir ci groupe yi man sama téléphone bi fukki groupe ak lu tegal mi ngi ci mais yàlla xam ne du ko liir ndax mënu ko soo ko liiree kon sa dund gi ci nga koy jeexal ndax waroo def leneen léegi jëkkër joo xam ne day yend ci àll bi ngoon jot mu ñibbi si waroon a toog waxtaan ak njabootam mu concentré wu ci ci ci téléphone bi mi ngi ci internet bi mi ngi yónnee fii ñu ngi ko yónnee mu ngi tontu mu ngi waxtaan jabaram toog fële soxna si toog fële waroon a waxtaan ak waxatuk moom ñooñu moo tax ñu tëdde seen bopp aramilul internet ñoom dañoo ami jëkkër waaye seen jëkkër dundatuñ ndax internet nangu na seeni i jëkkër yii xele internet nangu na seen i ñu tudde seen bopp ay taamul internet yi jëkkër si internet nangu ne seeni soxna ñu tudde seen bopp aswaajul internet kon internet bu ñu doon xool li muy yàq ci wàllu yaru xele yi waaye itam nag dégâts yi muy def ci société bi ak li mu mën a yàq ci yaru xele yi loolu dina tax ñu gën ci jëlaat ay matuwaay bu ñu koy dugal ci suñ kër xam nan la ko ci dugale bu ñu ko permettre xele itam mën nañoo verrouiller yenn sites yi ba nga xam ne duñ ci mën a dugg mën nañu am ay logiciels yoo xam ne mën nañ koo du installer ci machines yi ba nga xam ne xele bi bu duggoon ci benn site boo ñëwee utiliser logiciel boobu site bu mu duggoon dana la ko génneel bu duggee ci site bu baaxul nga woo ko xamal ko ne site bi waruloo cee dugg waxtaan ci moom kon ci tënk euh, xam naa tomb yiñ ci bëggoon a waxtaane yépp bari na waaye xatug waxtu wi ak tënku gi moo tax euh, dañuy yemale foofu kàddu yi bàyyi ak suñu mbokk inspecteur Abdou si la du ñàkk mu gën ko mottali ci yenn kàddu yi mu ciy dollu balaa ñoo ndogu di jégglu nag ci waxin wi ndax bërëb bi ñu toog dafa am teggin yu mu laaj fi ñu koy waxee am teggin yu mu laaj ñi koy déglu itam noonu euh, nuñ ci dégg ci waxin wi te dëppwulu ki teggin nañ bàyyi xel ne ñun jubluwuñ ko ci xëy na jubluwuñ ko ci nit moo matul rek ñu ñu ñu jéggal ñu ko ñu jéggal ñu ko bu baax a baax di leen jéggul itam ci muñal gi ngeen ñu muñal mooy muñal gi mooy lan koo xam ne ëppoo ko xam-xam li ngay wax moo la ko gën a xam fuuf gën la ko maîtriser ngay toog ci kanam di wax ay njaaxum mu di la ko déglul di yëngal boppam xam nga ne da lay muñal rek di la jéggal waaye wax dëgg yàlla euh, muñ googu nag ngeen ñu muñal ñoo ngi ñoo ngi leen ciy jéggalu bu baax a baax wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi alkiram asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi xalifa bu tedd bi nga xam ni moo fuy toogal tey boroom daaru di ñaan yàlla yàlla yokk ko wér ak ñi mu àndal bokk di ànd ak ñoom di taxawu liggéeyu borom daara yi borom daaru fii ci daalu Muxti ak sët yi ak taalibe yi di leen ziyaar bu baax ci koor gi di leen baalu di ñaan yàlla barke koor gi mu sotti ko ci sunu kaw ñun ñépp sotti ko ci réew mi sotti ko ci àdduna bi ndax àdduna jaare fi <laughs> jag fi ci tënk rekk ndax ñu ngi sant almufattis Abdoulaye Fall ci waxtaan wi nga xam ne wax dëgg yàlla mat na sëkk amut itam lenn loo xam ne manees na ko cee yokk mbaa ñu dolli ko ci ndax dafa wër bu baax thème bi nga xam ne ci lañ ko doon xaar ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla yokk ko wér dëgëral ko bu baax dëgëral xam-xam bi yokk ko thème bi mu jël nag comme ni ngeen ko xamee thème bu ama am solo la waaye bu am xutuura la ndaxte li ñuy wax wasailul i'lam moom junj na ko ci njëlbeenu waxtaanam dafa di paaka ñaari boor mënees na koo jëfandikoo muy njariñ waaye mënees na koo jëfandikoo itam muy lor te ci anam biñ koy jëfandikoo ci waxtu wi ñu toll dafa mel ni bu doon ab balance la ma ni jëfandikoo bi jur lor daa mel ni mi ngi bëgg a noot geneen wet gi ku ne xam na ni doomu aadama ñaari mbir la muy al aqlu wal qalb xol la ak xel xol moo ëmb aatifa mooy bëgg mooy bañ mooy jeng wutali mbir mooy tànn li ñuy wax tarbiya te mu ko doon waxtaane léegi liñ ci namm mooy fexe ba xel not xol ndax bu xol notee xel musiba mën naa am fexe ba nit ki li muy bëgg walla mu koy bañ wala muy jeng jëm ca mu neng mu nekk lu tegu ci xel maanaam xel di commandé doomu aadama mu mel ni koo xam ne rek day topp bànneexu bakkanam di jëfandikoo bànneexu bakkanam di wéy te du ko booleek jëfandikoo xelam loolu moo tax li ñuy wax éducation tarbiya jug waaye bu ngeen ko seetloo ñaari mbir yooyu muy xol ak xel ñaari yoon lañu am pour jot ko ci doomu adama bi ci njëkk mooy nopp ak bët sunu boroom subhanahu wa wax na ko ci alquran wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a wal absaara wal af'ida la'allakum tashkurun kon nit ki nga xam ne dara daan nekkagul ci xelam dara nekkagul ci xolam te mu nekk ñaari ndab loo xam ne warees na faa def lu mën a jëfandikoo pour mën a dund ci kaw suuf ñaari yoon lañuy jaar pour defal ko ca dara mooy fexe ba li muy dégg mu nekk li mu war a dégg fexe ba li muy gis mu nekk li mu war a gis loolu la sëñ bi doon waxtaane mu joxe ci ay misaal yu bare bare ci tënk rekk ñu gis ni ki ginnaaw yar moom fexe ba am xel noot am xol moo ko tax a jóg maanaam fexe ba nit ki du topp bakkanam waaye day topp li nga xam ne moom la xel ak ngor nangu ginnaaw looloo ko tax a jóg moom li ñuy wax yar surtout yarub islaam ak tarbiyal islaamiya dafay tëral ay charte bokk na ci charte yi mooy ñu fexe ba ki ñuy yar ci lislaam nekk ci bii a boo xam ne lañ fay dégg ak lañ fay gis lépp day doon lu ñu xam te segg ko setantal ko kon foofu la ñuy ni yi nga xam ne mooy ay jumtuwaay ay xarala yu bees yu ñuy jëfandikoo ngir mën a jot dégg dooma nopp doom xollu doomu aadama ak xolom yooya ci tarbiya islamiya dañ ko war a encadrer ba nga xam ne lépp li nga xam ne ki ñuy yar te jublu ci moom mbaax yar ko ci diine day nekk loo xam ne lu muy dégg ca barab boobu wala mu di ko gis day dëppook la nga xam ne moom lay jàng ci wàllu diine waaye tey bu ñu seetloo dañu gis ni xale yi nga xam ne ñu ngi leen di yar ci diine tey te ñun yarkat yi yépp am jafe-jafe boobu mooy daanaka mënees naa wax ni loo def ci xale yi bu génnee média yi jindi ko ci moom muy ab jafe-jafe ndax ku ne xam ne ni li ñuy wax al wasail al basariya dafa am tasir bu rëy bu muy def ci xale loolu ñi nga xam ne ñoo jàngat ci wàllu ilmu nafs wax nañ ni xale lépp loo bëgg mu yegg ca xolom wala mu yegg ci xolom ci xelam jaarale ko ci li muy gis wala ci li muy dégg kon yooyu te wasaa'il maanaam jëfandukaayu way xarale yi mu fi tudd yépp ci ñaari anam yooyu ci lay jaare mooy day déggal muy télé muy rajo muy internet gun day gis dangay ngay dégg kon li ci metti mooy xale bi ñuy yar yarum diine léegi ay li ñu tudde ay tanaqudaat moom lay dund maanaam li nga koy jàngal ci alquran wala ci xadis wala ci fiq wala ci tarbiya wala ci siira muy ay jikko yu tedd yu yoo bëggoon tey mu xam ko roy ko bu génnee gis ay mag mu ngi tàmbalikee ci jàngalekat yi koy jàngale yi koy jàngal yegg ba ci ay waajuram ba ca mbedd ma ba ci tele bi maanaam muxiitul xale bi fi mu dund yépp dafay gis loo xam ne ñaare du dëppoo ak li nga xam ne moom lay jàng ci tarbiya islamiya moo tax ñu ne tarbiya islamiya dafay tëral charte ne bii a ah, bi ñuy jaree yarum doomu aadama bi ñuy jaree yaru islaam dafa war a nekk ji di a ah boo xamante ni dañ koo saytu raxas ko fexe ba kañ fay jar la muy gis wala mu koy dégg mu nekk loo xam ne dana dëppoog la muy jàng ci wàllu diine loolu mooy tax xale bi ci boppam du mën a dund ay tanaqudaat bu ko lu ko moy xale bi liñ ko te xale bi day roy xale day roy ñi muy rey mooy mag ñi gis nga li ñu ko jox ci classe bi di ko ko wax di ko ko jàngal min xilaali xadiis wala di ko ko jàngal ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu koy dégg bu génnoon rek gis mag ñi di ko dund bu boobaa xelam dana dal waaye bu génnee seetaan na ci lu wuuteeg loolu ca télé ba nekk ci salon bi mu koy seetaan moom ak waajuram mu wuuteeg loolu te ginnaaw waajur waa ngi toog di ko seetaan rek jàpp na ne lii lu jaadu la léegi nag wax ji wax dëgg yàlla mat na sëkk almu mufattish leeral na ko joxe ci ay exemple yu baree baree macha allah li nga xamante nii rek moom laa ci bëgg a joxe ci contribution bu ndaw parce que dafa mel ni wax nañ jafe-jafe yi ak problème yi waaye lan mooy solution xam nga bu ñu waxee yar yarukaay ñu mën ko tudde ab nizaam tarbawi dafay am manhaj lu ñuy jàngal xale bi mais am na lu ñu tuddee al manhaju al xafi te loolu wasaayilul i'laam yeeg yooyu yépp dafa dugg ndax ñoom itam dañu bokk ci li nga xam ne mooy yar xale kon solution bi mënul nekk lu dul dëppale daara ji ak ñi nga xam ne ñooy ñooy saytu jumtukaay yi nga xam ne mooy tasaare moom la ñuy jëfandikoo ci wàllu xarale ci rajo yi ci télé yi ci internet bi fexe ba dëppale ko ak li nga xamante ni moom la ñuy jàngale di ci yar doom yi waaye loola dafa mel ni ci Sénégal dana doon jafe-jafe lool ndax conférencier bi leeral na ko ubbi nañu mbir yi rawatina nag bi ñu waxee nii al al madrasa as sénégaliya madrasa ilmaniya la nga xam ne dafa mel ni sañee tufaa tere yenn yi kon xale bi day xal di wër rek di wëy di dund ay tanaqudaat yoo xamante ni du xam fan lay teg tànkam su ko defee nag wasaayil yi nga xam ne moom la mu fattis ju doon doon tudd daat koy këf ndax yooyu dañuy tasiir ci moom dañuy jeexital ci moom jeexital wu sori ci xelam ak ci xolam ba tax na li nga xam ne moom la ñuy bëgg ci yar ko def ci moom li ñu war a def ci moom ci wàllu diine dana doon ay jafe-jafe ci kanamu ñi nga xam ne yar ak jàngale mooy nekk seeni mbir lii ci tënk laa amoon lu ma mënoon a yokk ndax wax dëgg yàlla waxtaan wi mate na te jàpp naa ne yokk ko yombul waaye loolu rek laa amoon ci li nga xam ne moom laa amoon ci lu ma mën a yokk ci waxtaan wi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk ci turu muassasatul Wafa ñu ngi lay sant bu baax inspecteur ñu ngi lay sant baax ci jàngat bu am solo bi waxtu wi waxtaan wi am na solo lool te laaj yi firndeel na ko waaye xatug waxtu wi tax na dañuy jéggalu ci laaj yi su ko defee dañuy ñëw ci rajo yi nga xam ni ñooy jàllale waxtaan wi ngir képp koo xam ne waxtaan wi raw na la nga mën ko ci dégluwaat rajo yooyu bokk na ci rajo bii di Darou Moukhty FM naka noonu Benno FM RFM Sud FM Touba Mbacké FM Walfajir FM Jant bi FM Lamp Fall FM yooyu yëpp dañ koy jàllale. dina ko jàllale ba tey rajo bu ñuy wax tuubaa Ñaaxeen en direct la koy jàllale ak benn rajo bu nekk fële ci Kébémer moom itam daf koy jàllale en direct naka noonu réseau yi nekk diggante Touba ak Darou Moukhty yëpp dañ koy jàllale. naka noonu rajo bu ñu wax Mubaarak FM fële ci Diourbel daf koy jàllale naka noonu itam Lamfal FM bi nekk dakaar daf koy jàllale naka noonu itam Al Azhar TV dañ koy jàll Lamfal TV waaw télévision yi Lamfal TV zéro heure lañ koy jàllale Touba TV 17 heures zéro minute la koy jàllale Diaspora zéro heure lañ koy jàllale D24 képp koo xam ne waxtaan wi rëcc na la incha allahu taala. site itam bu ngeen ci demee euh, Bichri TV Al Azhar Touba Murid TV hmm? Touba Vision aywa Touba Vision ak Bawol Média Bichri télévision aywa kon Bichri télévision la ci télévision yi la moom itam moom itam ci ñi ko jàllale la bokk kon képp koo xam ne waxtu wi waxtaan wi jàllu na rek mën nga koo dégg foofu ñoo ngi sant ñëpp tey gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulah